mooy waa léegi mu am beneen laaj ba léegi ci wàllu waa ju fàttee julli wala ku wala eh, mooy ku ko tay rek ku ko tay moom dañ ko ciy dugalaale mooy ne nañ jël nit koo xam ne dafa fàtte waa joo xam ne dafa toog ba eh, eh, bon naanum njaram sieste tisbaar daal di tëdd nelaw ba tàkkusaan jot mu jóg julli tàkkusaan ndeke après dem di waxtaan après mu toog ko ne mais man mais man julleeguma woon tisbaar ndekete léegi laaj la ban laaj la ñuy am foofu mooy est-ce que est-ce que waa ji daf ko war a fay ni mu gën a gaawe hmm? est-ce que da ko war a fay alal fawri ci nu mu gën a gaawe walla lahu am ala taraaxi ndax da koy def ni mu gën a gaay wala mën na ne xaar ne wow waxtu wi des na quoi c'est vrai que bon tàkkusaan moom bon man julli naa koo pare mais fàttaliku naa ne julliwuma ta lële euh, bon kon après bon grawul quoi de léegi est-ce que day moom mën naa xaar wala boog da koo war a gaawe dañ naan la kooku da koy gaawe ndax li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne ki nga xamante ne nii day nelaw yonent bi alayhi salaatu salaam nit ki bu fàttee julli mooy bu fàttee julli julleem moo xam benn wala yeneen wala lépp benn mu ne fal yusalliha idha dhakaraha la kaffarata laha illa yonent bi alayhi daldi ne nit ki bu nee dafa bu dee dafa fàtte li nga xam ne mooy julli na ko julli jamono jamu ko fàttale ko amul beneen kafaara bu mu ciy teg wala ñu koy taat ay pen ne ko yow comme ko danga koo fàtte kaay en dehors de julli bi di nga defaat leneen wala di nga def ay sikkar nii wala yeneen ràkka ngir euh, jënd sa sa sàggante gi déedéet mu ne laa kafaarata la illa illa dalik loolu mooy kafaaraam kon mooy da koy def ni mu gën loolu mooy mazhabu xanaabila yi eh, maalikee xanaa bila yi sauf que xanafiya yeeg shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne dañ koo sopp rek mu gaawe ko waaw ñoom dañ ne bon buy bon bon kuy fay moom ku ko fàttale ku noonu bu ko neexee mën naa xaar tuuti ah jarul muy parax paraxi di yàkkamti gaaw koo def non léegi ñoom dañ ne yonent bi alayhi salaam ñun fi ñu ko teg yéen dëgg la jégg nañ yéen maalikee xanaa bi lay li ngeen wax mais ñun dañu am dalil buy wanne boo ko fàttee boo ko fàttalikoo koo julli boo xam na nga ko fàtte woon jarul njëkkante ñu ne leen waa fu ngeen teg seen wax yoon ñu ne mais xadiis bi nekk sax imaam muslim na ko noonu imaam an-Nasaa'i soloo na ko muy xadiis sayyiduna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah, ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa mas a nekk ci tukki moom ak saxaabaam yi ñu daal di nelaw ba fajar gi we ba jant bi génn ba jant bi génn mooy xadiis bu siiw boobu rek ba Seydina Bilaal man yàq ba yonent bi alayhi salaatu salaam ne man yàq la onal lay ana kan moo ñuy surveiller guddi gi loolu mooy tegtal ci ne am réveil loolu sunna la réveil bu yee ngir ngay julli loolu sunna la yonent si ma saam saam ne kan moo ñuy surveiller guddi gi ba bu julli jotee mu yeeñ sëy naa Bilaal ne man te ñoom ñépp sonnoon mu daal di toog toog jàkkaarloo côté fii leer ba jant bi waaj kii non mu mu koy muy surveiller ba fajar gi waaj xar mu ne naa toog wóoy wéeru jàkkaarlook penku kii bi fi jant biy génn bu ko defee bu kiiwee rek ma bu commencé leer rek buy xar rek ma jóg ma yee nit ñi mu tëdd rek naaw. nit ñi nelaw yonent bi aleyhi salaatu salaam ak saxaaba yi radiyallahu anhum nelaw ba jant bi feeñ léegi après bi ñu yeewoo mais julliwul foofu noonu noonu lan la def dane nañ leen jóge dañu dafa jóge da dane ñoom ñépp nañu laxas ñu jóge foofu daldi di dem beneen bërëb daal di fay jullee waaw ñu ne waa loolu kay bu doon lu mu war a gaawe la mais kon da ko doon jullee foofu ñu ne leen non non non ndax yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis boobu daa am lu mu wax ndax dane lan moo tax moom dafa joxe tax tax bi tax mu ne bu ñu jullee fii nañu dem beneen bërëb ndax dane fa inna hadha manzilun hadarana fihi shaytaan dane ndax fii nii nii ñu tëddoon ba tax ba biddanti dafa fekk wàccuwaay la boo xam ne shaytaane dañu fee fekk mooy dafee nekk looloo tax lii daal ñu kon nañu nañu jóge fu mu nekk daal di dem feneen kon kay loolu kay mooy wane ne moom joxe na illa bi nga xam ne moom moo tax julliwu ko ci saase mais loolu sax la def mooy daleen ni nañ leen dem feneen julli ko loolu mooy kon loolu mooy waxu maalikee xanaa bi lay mooy li gi nga xam ne mooy euh, gina dëgg fopp loolu nag mooy dugal beneen affaire mooy ne nit ki manul ne xam nga lu mel nii mooy dal ñenn ñi ñu dal di même mën nañu defar seen réveil ah bu dee fajar ngir julli fajar mais affaire bi sone fekk ñu sonn ñu fay ko te yëguñu ko mais ñu tëdd quand une heure après walla deux heures après ñu yeewu tiit tëb xool montre bi gis bon fajar gi six heures la woon ñu gis ne huit heures a jot. léegi ñu ne bon waaye naa tëddaat rek comme que daal affaire bi daal moom fajar gi weesu na wa naa ko tëddaat non non non dañ naan la yow yow bi ko fàttale ko da ngay door a loolu amul ah. loolu nag ñu bari lay dal dangay gis <laughs> ne mooy masala bii lañ xamul woon mooy ne mbir mi da nga koo war a julli ni mu gën a gaawe comme li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale te def ko ayta képp koo xamante ne nii da ngaa fàtte julli na ko gaaw julli jamono ja xamante ne nii moom la ko ida zakaraha na ko julli bu ko fàttale ko kon loolu amul naa sieste waaye naa continuer sama sieste bi tisbaar laa doon waa ji julli bëggoon a dem jàkka ja régler sieste bi ëpp ma doole fii mu ne booy 15 heures jot na bon tàkkusaan moom 18 heures la ko quoi kon nag naa continuer law daa non non non boobu sax tane na non bii nii du exemple ndax bii nii waxtu wi weesagul alors que fajar bi moo yow dafa weesu après 2 heures yi jant bi dafa génn. six heures huit heures jot jant bi génn nga ne bon comme que kii na moom moom mais bu dee bële bi ma joxe sànq boobu du bon exemple ndax boobu comme que tisbaar dafa yaatu euh, mooy waxtu wi yow du ne waaye àgg na zawaal rek mooy jot na ayoon na ñépp julli mooy man nga xa loolu lépp waxtoom la ba ca tàkkusaan voilà léegi nag nit ki bu ko neexee li gën mooy nga teel koo def waaye nit mën naa xaar ba ci digg waxtu wi mu daal di koy julli wala ci fin wu waxtu wi mu daal di koy julli l'essentiel na nekk ci biir intervalle waxtu wi voilà kon loolu lu am solo la loo xam ne nañ ci bàyyi xel euh, réveil ngir fajar fajar gi raw la nga yeewu gis jant bi génn nga ne naa sànguwaat grawul grasse matinée ba heure bu ma yeewoo rek bu ma yeewu onze heures sax mbaax na déedéet loolu kenn du ko def ndax nit ki da ngay gaawe li nga xam ne mooy yi nga war a fay bi nga xam ne noonu ko fàttaliku comme ni alayhi salaatu wassalaam wax